ginnaaw bi ñu gisee li daloon jullit ñi bi ñu gàddaayee di muhaajiruuna yi biir mag euh, biir Medina muy feebar boobu di xumal Medina bi leen daloon euh, gis nañ ne moo daloon seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu seydina Bilal Amir ibn Fuhayra naka noonu euh, as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ak ñeneen ñu bari sax ci ñoom ba gisoon nañ ne comme ni xadiis bi nekk ci imaam at-Tirmizi ak imaam Ahmad ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi gisoon nañ ne mbir mi dalee na sonaloon ba buñ doon julli dañ doon toog euh, ndax feebar bu metti gisoon nañ li Seydina Bilaal ibn Rabaah doon wax doon wax euh, di jooytu loolu naan ak a neexoon ñu dellu ci gàttal Makka ba doon wax allahumma al'an shaybata bna rabi'a wa umayyata bna xalaf wa utbata bna rabi'a naan buur yàlla bu ma soona wax li muy wax joojoo pare doon wax ne yàlla yàlla na nga ma rëbbal shaybata bna rabi'a ak frère am di utba ak umayyata bna xalaf mi ko moomoon ndax ñoom kamaa kenn ni nga xam ne axrajuna ila ardil waba comme nit ñu génnee ci dëkk bi nga xam ne dëkk bu wopp la muy Medina gi gisoon nañ ne yaa Aïsha radiyallahu anha ak bi mu ñëwee seet si leen dafa dem nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daal di leen ñaanal ñaan yàlla mu dindi feebar boobu daal koy yóbbu ma mahaya muy jox fa am na ci riwaaya bu imaam al Buxaari rahimahullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane gis na euh, benn ku jigéen ku ñuul ku génn dëkk bi loolu gis ci ci euh, gént nee na ma daal di sama gént boobu ma daal di koy euh, tekkee firee que kon mooy feebar bi daal di dem jox fa ginnaaw loolu gisoon nañu li nga xamante ne ni mooy euh, réaction waa Quraysh ndax waa Quraysh waxoon nañ ne laaj bi moo doon mais est-ce que ñoom bi gaay rëccee bi ñu leen rëccee léegi ñoom dañu toog rek ne kon léegi euh, voilà ñun daal comme que nii la demee fexe nañ leen a jàpp buñ génn dëkk bi génn na est-ce jeex na non gisoon nañ ne ñoom yemuñ woon foofu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ñu ngi woon ci riwaay imaam Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi ci kitaabul xaraaji baabun fi xabari nadir imaam euh, Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi gisoon nañ ni ci xadiisam bi dane woon Quraysh dañoo biñ gisee ne yonent bi alayhi salaatu wasallam dem na Medina di fay nekk ci jàmm ak saxaabaa mi ñoom dañu mel ñu bind Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa kaana aana idin min al kuffar temps ci l'islam ndax mooy président naafiq yi après mais temps yi ci l'islam ñu bind ko leet di ko menacer foofu lañu yemoon imaam buñ jëlaatee riwaay imaam abu daawud bi dane rahmatullah alay xaddatanaa muhammadu bnu daawud ibnu sufiyaana mu ne nettali nañu sama sëriñ di muhammad ibnu daawud di doomi sufiyaan mu ne xaddatanaa qaala nee na naa nettali nañu abdurazaq di abdurazaq as-sanaani bi imaam as-San'aani ne woon sëriñ ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal mu ne axbarana qaala mu ne moom Abdurrazaaq axbarana nettali nañu Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid rahmatullah alayhi mu jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne an Abdurrahmaan ibn Ka'b ibn Maalik mu jële ci Abdurrahmaan di doomi Ka'b ibn Maalik euh, euh, gisoon nañ ko fii euh, xadiis bu gudd boobu ñu doon gis ci euh, bi waa Quraysh bi waa Yasrib doon dem euh, di gàdda di euh, aji ba dajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam fële ca Mina waaye tamit gisoon nañ ko ci nettali ki nga xam ne mooy Abdullah ibnu Ummi Maktum non Itbaan ibn Malik voilà Itbaan ibn Malik bi ñuy def tarjumaam gisoon nañu riwaaye boobu Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik nekk doomi saxaaba boobu di Ka'b ibn Malik Abdurrahman bi doomam la mu ne imaam Az-Zuhri ne ci moom la ko jëlee an rajulin min ashaabi rasulil min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jëla ko ci génn góor goo xam ne ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu loolu waxoon nañ ne loolu amul benn problème ndax saxaaba yépp wóor moo tax wa an rajulin saxaaba bu ñu tuddul turam sax jaru hmm. il suffit ñuy nekk ci suufam wóor après ki ci xamuñu ko euh, loolu ci dara ndax kulluhum udul ñoom ñëpp dañu wóor buur yàlla moo leen euh, sellal ne ñoom ñu wóor lañu léegi mu ne woon kooku nettali kan Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik mu ne anna kuffaara Quraysh katabu ila ibn Ubay wa man kaana ya'budu mu ne min al-Aws wal Khazraj mu ne waa Quraysh bi ñu gisee ne yonent ma lay saar saam kon gàddaay na gaa ñu toog ñu ne mais ñii ñii dañ ñoo yem noo wax dëgg yàlla waa Yasrib ñii dañ ñoo yem ñu bind leen leer ne leen nag kan lañ ko bind ila ibn Ubay ibn Ubay mooy Abdullah ibn Ubay ibn Salul temps yooyu moo nekkoon président naafiq yi waxoon nañ ci jotaay bii weesu ko ne Euh, li imaam euh, Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu waxoon yonent mi alayhi salaatu salaam ci xadiis yu ci saxiix yi ne ko ne ko bu bu ko jàppee dara mooy même tuub na yu bon yi doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam comme na waxoon ne ah man daal lii daal gisuma mbir mi lu dul li adaal bi naan sammin kalbaka rek yàqulu moo naan yafalalam sam sam saw xaj wala sam xar buy mbëkk yow lay njëkk daañ bu mooy wax yu ñaaw yëpp mu doon wax mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam jarul koy jàppe ndax moom di nga fiy ñëw ñun ci xeex lañ dëkkoon Aws ak Xasraj mais dañu mujjoon d'accord ne moom la ñuy fal mu jiite comme que nag danga dem ba diñ ko naree fal ci nga ñëwi gaa yi talatuñ doo fi nekk ñuy fal keneen loolu moom nag dafa gis ba léegi li ñuy gis dafa jàpp ne yoon da nga foqar ci nguuram ci loxoom looloo tax muy mu mel nii moo tax mais temps yi nag moom gëmagul temps yi gëmagul woon léegi nag Quraysh daal di koy yónni leer ak ñi nga xam ni mim wa man kaana ya'budu ma'ahu al-awsan min al-aws wal-khazraj yónni ko tamit ñi nga xam ni temps yi ay polythéistes lañ mooy diine yiñ ne woon ci lañ ne bokk ci waa aws ak xazraj muy deux grandes tribus yu Médina yi ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma idin bil madina qabla mu xew laata badar bi am te boobu yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi Medina léegi lan lañ bind lan mooy continue lettre bi dañu ne innakum aawaytum saaxibana wa inna nuqsimu billah la tuqaatilunna aw la tuxrijunna aw la nasiiranna ilaykum bi ajma'ina hatta naqtula muqaatilatakum wa nastabiha nisaa'akum mooy lettre bu bu ton bu ferme lañ ko bind comme niñ ne woon al kufru millatun wahida kéefër benn yoon muus bi piqué woon kuffaaru Quraysh ni ba ñuy menacé waate mooy piqué kuffaar yi ci dëkk ci àddina bi ba àddinay tukki képp koo xam ne ki ñu bëgg nga livrer leen ko joxoo leen ko ñu lay menacé ndax jàpp nañ ni àddina bi ñépp dañ fee nekk ngir ñoom seeni intérêt fekk doxaloo seeni intérêt ñu lay menacer même sa biir de gisoon nañu Abu Jahlin bi muy menacer waa Banu Mudlij naan leen yéen dégg naa ngeen Suraaqa seen dof bi bu ñàkk boppam bu départ bi muy wër naan ay gars yi ba muy dem dem di jàppi Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom da doon daanoo ko def lii Banu Mudlijin di ko bind ay vers di ko ci di ko ci tëkku ne leen nag def leen attention bu ngeen téewul seen waa ji ñun dinañ dal seen kaw ba mu tontu woon ñoom nag même politique lañ doxal ak waa Yasrib ñu ne gis nga ñun benn affaire innakum wallahi ñu ngi wat ci yàlla que ne yéen awaytum saahibana yéen a fat suñu suñu waa ndax ñoom doonu ñoon tudd yonent mi alayhi salaatu moo gën sax ndax comme que buñ ko tuddee lu ñaaw la ñuy wax ñu utal ko benn sudo quoi saahibana suñu waa ji quoi waa ji ci dëkk bi yéen dégg naa ne yéen dangeen fat suñu waa ndax boobu ba léegi kat ba mu fi jógee ba léegi gis nañ réagir ngeen wa inna te ñun nag Quraysh nuqsimu billah wallahi ñu ngi waat ci yàlla non on ñun foofu ñu am ah. bi yoboo mu leer leen nuqsimu ñu ngi waat billaahi la tuqaati la ñun ñaari choix rek lañ leen dox mooy amul beneen liñ waxoon ne gis nga ñoom même chose la il faut être avec nous ou contre mooy ne ku defal lu ñu bëgg mooy yaa ngeen ñu neutre sax duñ ko d'accord waxoon nañ la ne 2009 loolu la George Bush waxoon gars yi daal affaire bi amul beneen affaire ku fi ànd ku ku ku condamné wul te àndoo ci coalition bi mooy ci contre nous amul nëb. Quraysh tamit ñu ne non yëfi yëfi yëfi moom alayhi salaatu salaam amul nëb soit da ngeen di mën a ànd ak ñun Quraysh ñu ànd ñun ñëpp di ko xeex wala la da dangeen a contre ñun Quraysh te bu boobaa dinañ ko jëflanteeg yéen. ñu ne kon ñu ne leen nag. dégle déglu leen bu baax yow Abdou Abdullah ibn Ubay yow yaay kilifa gaa yi benn jàppal li ma leen di wax la tuqaatilu na waat naa ne di ngeen di ngeen xeex ak moom ba mu génn dëkk wala ngeen xeex ak moom ba mu dee foofu aw la tuxrijun na wala ngeen expulser ko dëkk benn ngo gis nga loolu nag bu ngeen ko deful wallahi aw la nasiran na ko dinañ marcher sur sur Yathrib vous allez voir la on rigole pas day na foog ne ñun dañuy caaxaan ni soit ngeen xeex ak moom ba rey ko foofu wala ngeen expulser ko dëkk bi ak ñim àndal wala ñun Quraysh pare nañ teg armée boo xamante ne nii xamu ngeen nu mu toll te nag bu ñëwee lu ñu fay def buñ ñëwee nga leen foog ne ay armée deux personnes non bi ajma'ina ñun ñépp ay génn ku mën a xeex Quraysh di nga génn hatta naqtula muqatilatakum bu ñëwee képp ko koo xam ne majeur nga mën a xeex dëkk Yasrib ñépp la ñuy égorger ñépp la ñuy rey loolu moom yoboo mu leer seen bopp yi wa nastabiha nisaakum kantaa seen jigéen ñi dinañ leen def ay jaam moom leen ñenn ñu jël leen ñenn ñu jaay leen lu ñu neex la ñuy def léegi nag yéenay seet loolu mooy lettre bi point final léegi affaire bi agsi léegi nag fii lañ ñëwoon mooy léegi lan mooy réaction Abdullah ibn Ubay gaay léegi ñu ne mu ne fa lamma balaga dalika abdallah ibnu ubayin wa man kaana maahu min abadati l awthaani ijtama'u li qitaali nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag liñ jotee affaire bi ñoom bon ñu ne nag affaire bi li gën a yomb nag mooy fexe xeex ak moom a ah, ne Quraysh moom il n'est pas question di jéem a xeex ak Quraysh xam nga boo xoolee non l'histoire se répète mm. affaire yi dara nekku fi lu bees moo tax boo xamoon nag da ngay jàpp ni lii suba démb la xew mm. mooy ne imaginer gars yi même ñi koy def ba suñu suñu jëm euh, jamono tey wóor na li gën wóor li gën a yomb mooy waa ji ñu fi indi nga ne eh sa waay génnal suñu dëkk mm. ndax quand même une puissance comme Quraysh quand même te temps yooyu Quraysh arabe yi ñoo ci manoon ñoo ci ëppoon tamit euh, li ñu am ci armée gars yi yu ko am gars yi seen dëkk yooyu dëkk yu ndaw la doon doon même bu rëyee mais alors que Quraysh dañ leen a xamoon te dañu amoon puissance commerciale la ñoom bu mag a mag am alal am ay armes hmm. ñu ne nag kon nag euh, ñun daal ni ñuy def kon ñu gis seen biir ne xeex ak moom daal moo gin a woyof léegi nag euh, yonent mi alayhi salaatu wa salaam daal di ko yëg yëg ne Abdullah ibn Ubay ak yéeféru dëkk bi ñoom ñu ngi waajal ne dañuy xeex ak jullit léegi nag mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal fay ñëw mu ne fa lamma balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fekk leen fañ ne fa qaala mu ne leen laqad balagha wa'idu qurayshin minkumul mabaligha ma kaanat takiidukum bi akthara mimma turiduuna an takiidu bihi anfusakum turiduuna an tuqaatilu abnaakum wa ixwaanakum ñëw ne waa yéen de euh, ne Abdullah ibn Ubay ak ñim àndal ne yéen de menace Quraysh yi fi mu àgg ci yéen sori na de yéen de menace mooy euh, sori na ci yéen gars yi dañ ko prendre au sérieux tamit xam nañ ne Quraysh quand même ah bon bu ñu fi naree xeex ak ñoom dañuy écraser mën na leen menace Quraysh yi yéen sori na ci yéen de fi mu leen jële sori na ne leen nag seet seet xam leen ne ñoom Quraysh liñ leen di li ngeen di jéem a pexe yéen ngir xeex ak ñun moo gën a woyof moo gën a garaaw bopp li leen Quraysh di tëkkoo naan dañ lay xeex ak yéen ndax lan ndax yéen bu ngeen xeexee ñun kan ngeen di rey taqtuluuna da ngeen tuqaatiluuna da ngeen di xeex abnaakum seeni doom ndax presque kër gu ne am na bu dul bu dul doom bu dul benn wala ñetti doom am na kenn minimum ku fa tuub mu ne yéen bu ngeen xeexee ñi gëm nan ngeen di xeexal turi da ngeen di xeex da ngeen a bëgg a xeex ak seeni doom ak seeni mbokk léegi nag ñoom mu ne fa lamma sami'u dhalika min an-nabi sallallahu alayhi wa bi ñu déggee lool yonent mi alayhi salaatu salaam wax leen lool après nag ñu lay wax dëgg yàlla wax na dëgg ndax xeex fii moom biir Medina gii nga xam ne ci xeex lañ dëgg ba bàyyi xeex commencé bi réconcilier moom taaraax fi beneen guerre non lool moom jaru ko ko wax ah, léegi est-ce que Quraysh ñoom foofu lañ yegg non non ndax ñoom ci front yépp lañ ne Ah, mooy bu ñu bàyyi fenn bu ñu bàyyi dara sedd ndax gars yi boo bés boo fi bàyyi dañ dañuy jàpp ne yéen non non ñii ndax menace xam nga ñoom après lañ lañ rendre compte même bi yonent mi alayhi salaatu salaam di dem rendre noonu nañ compte ne affaire bi nar naa ñàng moo taxoon ñu ne woon nañu ko tëj ñii ne nañ ko rey wala nañ ko def nii ndax xam nañ ne bu génnee li leen Iblis waxoon gis nga day am fam dem gars yi nangul ko day am doole joo xam ne après seen kaw la jëm te bu boobaa yawma idin la Quraysh bu ëllëgee booba jamono jooju Quraysh dootu la en tout cas Quraysh gi ngeen xamoon lii nii ngeen yor seen commerce di dox seen yàlla yi nekk fi dootu la léegi nag gaa yi ne léegi est-ce que laaj bi mooy est-ce que ci menace bii rek la ñeen déedéet fan lañ jublu ñu jublu ci jullit ñi mais xaaral ñun duñu bàyyi benn euh, front ñu daldi bind jullit yi di leen menacer ne leen ah, xadiis bi nag bii ñu gis nii defoon nañ taxriij bi mooy xadiis bu wér la imaam Abu Dawud moo ko solo mais bi ci tegu boobu ah, boroom rahmatul lil alamin moo ko moo ko indi muy al Mansuur Fuuri ah, mais wax dëgg xaw ma nag moom fan la ko fan la ko teg mooy aw ma gisuma sanad da ko wax noonu mais gisuma sanadam mu ne la mu ne Quraysh ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu menacé doon menacé julli ñi menacé kuffaaru euh, Yathrib bi ñu mujj léegi nag di menacé saxaaba yeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ñu daal di leen bind Ubay ibn Ka'b moo ko wax dane qaala Ubay ibn Ka'b qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu al-madina wa aawathum al ansaaru ramathum al arabu min an qawsin waaxida wa kaanu laa yabiituuna illaa bi silaax wala yusbixuuna illaa fii mu ne euh, bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee Madina gàddaay si nee na araab yi araab yi ci seen bopp muy euh, moom ak saxaabaam yi wa aawathum al ansaar waa al ansaar daal di leen fat mu ne ramathumul arabu an qawsin wahida arab yépp dañoo nekk contre ñoom mooy liñ naan ñépp tiré doo seen flèche jëme ci yow mooy ñépp tout contre yow rek ndax mere guñ leen mere ak tamit sentiru menace boo xam ne mooy day ñëw mooy menace la ci seen façon yi ñu doon dund ñoom ndax mooy ne leer na leen ne diine ju bees jii ñun li ñu xamoon te jële ko ci suñu maam da koy tere te bés bu amee doole mooy du yem foofu mais dina ñëw ba ñun nii dañ ñuy noonu moo tax ñoom ñépp ñu nekk benn loxo contre jullit nee na nag euh, Quraysh nag wax mu ne gaa yi bi ñu leen defee loolu mais nag ñi ci raw ñi ci rawoon mooy mooy mooy waa Quraysh ndax dañ leen doon tëkku ne leen yéen bu leen fomm ne ah rëcc ngeen non rëcc gu ngeen. wallaahi gaa yi dinañ leen fekk fi ngeen nekk fu ngeen man di nekk dinañ leen fekk ne leen léegi nee bi ñu defee loolu nee na jullit doonu ñoon nelaw lu dul ci seeni ngànnaay mooy ku ci doon nelaw euh, da nga doon yor ngànnaay non bii nii bii nii la euh, al bu al Mansuur Fuuri mais al Mubaarak Fuuri moo ko wax bii nii mooy ci Rahiqul Maxtuum al Mansour yi beneen bi la bi ci kaw quant à al Mansour Fouri gaa yi dañu ne arab yi dañu ne ah, waa Quraysh dañ ne dañ ne waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko ñi ko gëm dañ leen bind di leen menacer ne leen laa yaghurrannakum annakum aflatuuna ilaa Yathrib ne leen nag xol bul leen wor mukk mukk mukk këne yéen rëcc ngeen ñu dem Yasrib ah bu leen foog ne yéen génn ngeen Quraysh dem nii rëcc ngeen ah non loolu nag bu leen woree ba jàpp ne yéen a ngi ci paix ci jàmm mooy yéen nag seen bopp feesu wallaahi loolu bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen wor sa ndax la sa nattiyannakum fa nastasilakum wa nubiidu xadraakum fii uqri daarikum ne leen nag gis ngeen xam nga lu tax ñu wax leen lool mooy dinañ non bientôt di ngeen ñu gis xam nga kàccoor bu mag ba loolu la waxoon ne le monde va nous entendre xaw ma daal quelque kii yooyu yooyu bañ war dalee tuuram ya mooy c'est mooy ne xoolal même kii la Quraysh loolu lañ doon wax ne gars yi no le monde va nous entendre attendez yéen kay moom noonu jeex na affaire bi yéen non xam nga gars yi waaw moo tax daal al kufru daal millatun wahida genn yoon la rek mooy ne ñu ne leen xam nga luy wane lool mooy ne bientôt di ngeen dégg le bruit de nos léegi devant chez vous nag wallahi ne leen sa natti la nattiyannakum dinañ leen dikkal wala nastasilannakum te dinañ leen nastasilan mooy comme garab bu ñu kii nga daal di koy simpi complètement racines yi sànni mu ne noonu lañ leen di def buñ ñëwee l'islam non comme ni ngay fekke garab gu taxaw nga simpi ko waxuma dagg bi noon ndax après day saxar mais da ngay dindi ba dindi racines yi dara boo fa amati noonu lañ leen di def non loolu moom na leer non bu ñëwee nag wa nubiidu xadraakum lépp loo xamante ne nii seen mbir la luy wane ne yéen ci rayonnement ak yooyu lépp lañuy ñuy jeexal non keroog la l'islam di fay te loolu nag bientôt la fu ñu koy biir kër yi lañ leen di fekk loolu nag bi boo mu leer léegi nag menace boobu Quraysh waxuñu ko rek tooba mooy dañ ko doon jëfe ba moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi ñu ci bari comme li Ubay ibn Ka'b wax nii te imaam Mansuur Fuuri yi daal di koy wax mooy ne buñ doon nelaw dañ doon yor seen ngànnaay mooy ku doon nelaw ku ne presque benn nopp ngay teg ndax affaire yi mooy amul amul amul garde frontière ak yooyu amul te gars yi mën nañu ñëw dugg dugg assassiné diw dem yoonam comme niñ koy gisee léegi gars yi dañuy xawee gis état sioniste bi moom noonu lay def am na gaayam assassiné woon Qatar dem foofu mooy fu ko neex ci kaw suuf mu assassiné rawatina xoolal lool te loolu mooy dëkk yoo xam ne dafa am ay aéroport am ay passeport ak yooyu yëpp bu dee ne malgré loolu loolu day am yi jamono joo xam ne loolu lu amul mooy ne man nga ñëw jàpp bàyyi ba guddi nga dugub dëkk defrasia am ñoo rey dem sa yoon boo mooy kenn du la yëpp léegi nag ñoom seen menaces yooyu yonent bi alayhi salaatu wasallam da ko prendre au te xam na ne Quraysh de toute façon seenu bañ l'islam yu mën na leen yóbbu ci lépp ba moo tax euh, dafa am ñu ko doon garder moom alayhi salaatu wassalaam euh, comme ni nga xam ne ndax ñëw na ci Sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhi yaa Aisha radiyallahu anha nee na dañu toog benn guddi moo fekk mu nekk ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñu tudd nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ak a neexoon kenn ci soo saxaaba yi daal di daal di ñooy garder guddi gi nee na fi mu ko waxee rek ci la dégg ku yëngal jaasi ci ci but ci biti mu ne ko kan la mu ne ko ana Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne ko man la Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne ko loo fiy def mu ne ko damaa ñëw ngir pro ngir ngir ngir garder la nee na mu ñaanal ko nee na jour boobu yonent bi alayhi salaatu salaam dafa nelaw ba mooy mooy kuy xaram ni muy def xam nga mu xattaa nafaxa mooy comme noonu moom bu bu nelaw yi foor noonu la doon def mooy pour wan ne mooy ne gaa yi liñ doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam xamoon na ne Quraysh su fawuñu ñoom nag ah, du lool rek lañ doon def dañ doon jël précaution yu mag ngir gaa yi bañ a eh, fi eh, dugg biir Medina du ñu koy moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, doon doxale noonu julli ñi doon doxale noon ba ñu yàlla y wàccee wallahu ya'simuka minan naas bi mu wàccee lool mu ne leen yaa ayyuhan naas insarifu anni faqad asamani allah azza wa jalla xadiis boobu mu ngi ci imaamu Tirmizi moo ko solo rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne bu xasan la mu ne gaa yi noonu lañ dëkke woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ne woon mu ngi ci insécurité totale amaana sax Makka li mu doon metti metti mooy gars yi doon doon menacer booy nelaw mais fii mooy ne yow da day mel ni yaa ngi ci sécurité alors que newoo ci te comme dëkk la woo miinul mooy ne ku ne mën naa nekk suspect tamit rek Quraysh ay commerçant lañ ñu doon grand commerçant yu doon jaar Yathrib am fa ñu xam c'était bien possible ñu wax benn waay bu ñu xam wala benn la dealer du du quartier wala yooyu ne dañu bëgg nga faatal ñu dig mais bi suñu borom wàccee wallahu ya'simuka minan nas buur yàlla moo lay musal ci nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam ne nit ñi ne kii nu mu tudd yéen ayyuhan nas nit ñi mooy ñi ko doon garder ak yooyu man ngeen a dem insarifu anni faqad asamani llahu azza wa ndax buur yàlla kat mu tedd mi te màgg daal dina may musal ayu mooy ayu moom léegi comme que buur yàlla wax na ma lool amatul ñoom mënatuñ ma mënataluñ ma dara même bu doon ne sax li ñu def am nañ fu nekk ay sniper dara lañ ma mën a léegi kon gis nañ ne loolu mooy réaction la waa Quraysh léegi ba léegi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo am ci premiere année bi ndax ñu ngi ci première année bu hijra bi bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy dafa am xew-xew bu mag bu ci xew tamit ci première année bi muy juddub abdullah ibn zubayr radiyallahu taala anhu wa arda moom imaam ibn abdullah ibn zubayr ci année boobu tamit la juddu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wute kañ la juddu am na ñu ne noo judduwul ci première année bi ku mel ni imaam al loolu la wax rahmatullah alayhi waaye imaam al-Haafiz ibn Hajar da ne non non non imaam na ko noonu imaam ibn Kasiir ci al wa Nihaaya tamit loolu la wax ne lii nii ndax xadiis bi imaam al-Buxaari dafa solo ñaari xadiis yoo xam ne euh, yuy wane ne yu mu naan euh, yu sayyidatu Asmaa di yaayam ci boppam di wax luy wane ne moom ci première année bi la juddu moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir dane hada hujjatun ala al-Waqidi xadiis bu imaam al-Bukhari bi moom day wane ne waxu imaam al-Waqidi bi loolu dëgërul ndax dane vingt vingt mois après la juddu mooy bi gàddaay am premier année vingt mois après ndax da euh, dane boobu bi mu juddoo nag ci après vingt mois yooyu gars yi yéefér yi dañu kontaan non jullit ñi dañu kontaan ndax dañu da leen a jote woon ci que ne juif yi dañu ne dañ leen doon wax ne yéen kenn du fi am doom tey ngeen am problème de yéen ñuy wax ngeen di gëm diine di Muhammad mi alayhi salaatu wasallam def nañ leen loo xam ne ñun ñoo leen comme genre bu doon tey dañ naan liggéey kenn du fi am doom ci jullit nee bi vingt vingt vingt mois yooyu après Seydina Abdullah ibn Zubayr daal di juddu léegi nag jullit ñi kontaan kontaan ko mais loolu noonu wérul sanadan wérul teg ci li ñëw ci saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi day wan loolu noonu wérul ndax imaam euh, sayyidatu Asma radiyallahu taala anha wa ardaaha dane imaam al Buxaari ko solo ci kitaabu manaqibul ansaar euh, radiyallahu taala anhum wa arda dane na ko noonu yaay Aïsha tamit radiyallahu anha daal dinay soloo même xadiis bi euh, yépp mu ngi ci saxiix bi imaam bu dee bu sayyidatu asmaa bi radiyallahu anha dane qadimtu dama ñëw mooy ci gàddaay gi fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak baayam gisoon nañ ne moom moo leen doon waajalal li nga xam ne mooy seen gàddaay gi noonu mu ne dafa ñëw euh, fekk bi muy gàddaay si moom sayyidatu asmaa nee na maa ngi ëmboon bay waaja bay waaja wasin nee bi ma ñëwee Quba muy Quba léegi Quba moom jaratu la laaj yàgg nañ fa lool te wax nañ ci lu bari muy Quba mu ne daf fa ñëw moom sayyidatu Asma mu ne xamaltu bi Abdullah ibn Zubayr mu ne dama ëmb Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne fa xarajtu wa ana mutimmun fekk maa ngi nekk ci dernier mooy liñ naan lay mu wësi mu ne fa ataytul madina ma ñëw madina mooy naan la gàddaay mooy bi muy gàddaay dafa liñ naan dafa ëmb ba diis loolu moom bu doon yum prétexte la pour bañ a mm-hmm. moom sëqat sax boo boo sëqatee sax wala nga soj rek moom prétexte la pour li ma yàlla sant ma bañ koo def mais yow dalay leer ne kon jamono yi muy waajal bàyyam ak yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ëmboon te tamit soriwul matul sax matul deux mois matul un mois mais teewul mu doon def loolu la pour wan la ne yenn yi ak yaafus mooy boo ko defee sa bopp nga yaafus comme que léegi ñun dañu jàpp ne lu ne fu ne ñu gis fay microbe ak gaaw boo ko defee dee wala boo ko defee doo ci mooy ne loolu dal la mooy ne de toute façon jamono ji amoon na ngànt ne bàyyam ah seetal Aïcha mi te xale la xaw ma dina ko mën a mais seet nu ngeen di débrouiller ngeen xool nu ngeen di demee mais defu ko woon nee bi ma gàddaay see man ma ñëw ma nee na fa xarajtu wa ana mutimmun fa na fa ataytu al Madina fa nazaltu bi Quba fa waladtuhu bi Quba ma daal di koy jur moom Abdullah foofu Quba nee na ginnaaw gi mëndil ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa wada'athu fi hajrihi mu daal di koy teg ci giron mooy comme boo toogee bi neena na summa daa yonent mi alayhi salaatu laaj bi tamratin ay tàndarma fa madaraha am na ci beneen bi waaye mu ne fa laakaha mooy mu daal di koy yëy dugal ko ci gémmiñ gi yëy ko ba mu mastiqué ko ba mu ba mu nooy summa tafala fii fii mu daal di koy defal xale bi mooy defal ko ko ci gémmiñ gi fa kaana awwala shay'in daxala jaw riiqu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne li njëkk a dugg ci biiram moom Abdullah ibn Zubayr mooy li nga xam ne tàndarma jooj àndoon ak tiflit yonent mi alayhi salaatu mu njëkk dugg ci biiram summa xannakahu bi tamra ginnaaw mu defal ko lool ci mooy da ko tifli ci biir ci gémmiñ gi defal ko tàndarma yi mu ne summa daalahu mu daal di koy ñaanal wa baraka alayhi mu daal di koy barkeel ñaanal ko barkeel mu ne wa kaana te moom Abdullah ibn Zubayr dafa nekkoon awwala mawludin wulida fil islam mooy ki njëkk a juddu ci l'islam loolu tekkiwul ne mooy ñëpp que ne mooy bi yonent mi alayhi salaatu salaam wootee ba léegi non mooy bi ñëwee Medina gàddaay si mooy ki njëkk juddu foofu ah, loolu nag mooy gis nga lii dafa leer mais am na yeneen wax yu ci am am nañu ne moom moo njëkk a juddu ci muhajiruna yi bu yee ci laalamsaar an Nu'man ibn Bashir kanta imaam alxaafis dane fa amma wa am fa amma man wulida bi ghayril madina dane bu dee comme pour leeral lii këne mooy ci njëkk a judd ci l'islam lool tekkiwul comme li wax sànq këne mooy depuis l'islam ndax bu dul biir Medina am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ko njëkk a judd muy abdallah bi nga xam ne doomu Jaafar ibn Abi Taalib la moom la juddoo woon jamono yooyu mu ne wa amma min al ansaar bil madina fa kaana awwala mawludin wulida lahum bi ba'da al hijra maslamat ibn maxlad moom nii imaam al al al xaafis moom maslamat ibn la ne moo njëkk juddu ci lansaar yi mais bu dee imaam al buxaari rahmatullah alayhi naka noonu imaam al waaqidi rahmatullah alayhi moom dañ ñoom dañu ne te loolu ñu bari ñoom ibn kasiir ak ñooñ loolu lañu reprendre que ne. bu dee ci waa lansaar ki njëkk a juddu Medina mooy ci lansaar yi mooy am Nu'man ibn Bashir léegi euh, kuy Abdallah ibn Zubayr mooy foog ñu def tarjumaam ak Abdallah ibn Makhlad Maslamat ibn Makhlad boog ak an-Nu'man ibn Bashir mais amaana kenn ki lañuy la ñuy def insha allah boo mooywul moo fii sës muy Abdallah ibn az-Zubayr ibn al-Awwam nekkoon doomu Safiya bint mooy Az-Zubayr gisoon nañ ko moom defoon nañ tarjamaam walillaahil hamdu wal minna euh, moo doon xawaari yu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu wa arda moom mu ngi tuddoon kon doom ji Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashi al-Asadi mu doon abdullah di doomi xawaari rasulullah sallallahu alayhi di ki ko doon jàppale ci biir ak ci biti muy az-Zubayr ibn euh, loolu waxoon nañ lu muy tekki alxawaari yoog bi ñuy def tarjama baayam moom muy az-Zubayr ibn al du baay ji Awwam la tuddoon ibn Xuwaylid ibn Asad euh, ñoom ñii ay mbokki yaay Xadiija lañu radiyallahu ta'ala anhum anha moo tax imaam euh, euh, Abdullah ibn Zubayr euh, moom en dafa am lu particulier ndax côté yaayam côté baayam yépp ndax maamam Abu Bakar radiyallahu anhu Seydina Abu Bakar mooy maamam bi nga xam ne ci la juddu gis nañ ne yaayam moo doon Asma bint Abi Bakar baayam wax nañ ko nii mooy Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu taala ma wa ardaahuma gis nañ ne yaayam di sayd sa saydatu asma bint abi bakr naka noon ak saydatu aisha radiyallahu taala anha ku ci nekk soloona ci saxiix imaamul buxaari rahmatullah alayhi ken ki njëkk juddu ci Medina ci jullit ñi mooy abdullah ibnu zubayr yaa aisha radiyallahu anha Euh, awwalu mawluudin wulida fi lislaam abdullahi bnu zubayr ataw bihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa axada nabiyyu tamratan falaakaha thumma adxalaha fii fii awwalu maa daxala batnahu riiqu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam moom yaay Aysha radiyallahu anha mu ne ki njëkk a juddu ci lislaam biir Medina mooy Abdullahi ibn Zubayr bii mu ne dañ ko ëndil yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu salaam jël tàndarma daal di ko yëy dugal ko ci gémmiñam li njëkk a dugg ci giiram mooy li jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam ah gis nañ ne kon imaam alxaafis ibn Kathir ak ibn Hajar rahmatullah alayhi wax nañ ñu que ne moom dafa teela a juddu moo tax imaam alxaafis da ne lii nii moo gën a dëgër li nga xam ne. Ah, li imaam al-Waaqidi wax moo tax mu ne wa fil xadiisi ci xadis bi muy shara xadis bi ñu wax léegi anna mawlida Abdallah ibn Zubayr kaana fi sanati al-uulaa wa huwa al-mu'tamad bi xilaafi maa jazama bihi al-Waaqidi wa man tabi'ahu bi annahu wulida fi sanati mu ne lii xadis bi day wane ne moom imaam Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ngi juddu ci année bu njëkk bi. te loolu mooy al mu'tamad mooy li nga xam ne ci la ñuy sukkandikoo te mooy li gën a dëgg contrairement ak li nga xam ne imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi da cee dogu ne ak ñi ànd ak moom ndax du moom rekk ko wax euh, euh, imaam ibn Sa'd bi taalibeem beek ñooñu ak ñeneen ñoo xam ne loolu la ak tamit lool siiw na tamit euh, wax la ju siiw ndax ñoom ñoo ko riwaaye que ni vingt ans vingt mois après ci la juddu Euh, moom mooy deuxième année bi ci la judd Abdullah ibn Zubayr daa presque daanaka yaay ëmb na que presque deux ans mais loolu la imaam al-Hafiz ne loolu noonu moo dëgërul ndax xadiis bi day war ne ci première année bi la ba pare mu ne mu ne euh, contrairement ak ñoom li ñu wax que ni après vingt mois ci gàddaay léegi mu indi riwaay bi ñu la wax ne mooy après mooy bi ñu waxoon ne juif yi daal dina leen yéen du ngeen fi am benn doom ngeen seet xool la bi mu juddoo ñoom ñu daal di kontaan julli ñu kontaan ci lool moom ah, dane imaam alxaafis nag bi muy tontu ci lool dane ah, xoola wayarudduhu wax jooju noonu que ne vingt mois après le juddu mooy deux mois lañ ko ëmb ak yooyu mu ne li koy dàq anna hijrata asma wa aisha wa ghayruhuma min ali siddiq kanat ba'da istiqrari nabi sallallahu alayhi wa sallama bil madina fal masaba fasu fal masafatu qaribatun jiddan la tahtamilu ta'akhkhur 20 shahran bal wala 10 ashhur mu ne lii lii wane ne li lu dëgëru mu ne li koy dàq mooy këne gàddaayu as-sayyidatu asma ak sayyidatu aisha radiyallahu anhuma ak waa kër Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dafa nekkoon lan kaanat ba'da istiqraari nabi bi yonent mi alayhi salaatu daal di saxe ñëw Madina ba xaw fa yàgg tuuti dal am fu mu dëkk ak yooyu ndax début bi amul woon fu mu dëkk mu ngi woon kër Abu Ayyub al-Ansaari ba ni ñuy tabaxee jumaa ji jàkke ji daal di tabaxaale këram yi après mu ne fal masaafatu durée bi nag entre fu ñoom fi ñu gàddaay si ak fi yonent mi alayhi salaatu dale ba ñoom ñu am fu ñu ñuy ñëw mu a loolu lu jege la lu jege la non loolu mënu la yenu vingt mois waxuma la vingt mois mais asharat ashur dix mois sax da koo mënu la yenu kon wax jëli dëgëru léegi kon moom bi mu juddoo imaam alxaafis nag ci al isaaba rahmatullah alay dane yonent mi alayhi salaatu salaam da tuddee maamam wa sammaahu bi jadd bismi jaddihi wa kannaahu bi kunyati dane yonent bi eh, alayhi salaatu dafa dafa tudde xale bi liir bi abdallah mooy maamam la ko tudde kuy maamam ab seyna abu bakar ndax seyna abu bakar bi ñuy def tarjamaam gisoon nañ ne moom abdallah la tuddoon en tout cas ci wax yi bokk na te loolu la imaam alxaafiz ibn xajar ci al eh, fathul baari loolu dëgëroon loolu këne moom noonu la tudd abdallah am na nag yeneen wax yu ci am mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko tudde maamam mooy kon dafa tudde doom ji ndax yaay asma doomi Abu Bakr radiyallahu anhu mu daal di koy tudde Seydina Abu Bakar ne Abdallah la ko tudde ba pare dàkkantal ko dàkkantalam ndax dàkkantalu Seydina Abdallah ibn Zubayr moo doon Abu Bakr Abu Bakr lañ ko doon wax mu ne moom imaam al kon loolu la wax léegi nag ginnaaw bi ñu gisee ne kon moom ana bi mu juddu leer mooy mooy ci njëkk a juddu ci muhaajiruuna yi foofu ma madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu juddoo kon euh, da ci bëggoon kontaan ci te moo ko tudd kantaan ak àtte yi jëm ci tudd tudd tudd doom mooy ak haqiiqaat yooyu loolu dañuy bàyyi ba juddug ak si sayidna alxasan ak alxusayn radiyallahu anhuma incha allah bu ñuy def foofu seen tarjama yooyu dinañ def ahkaamul yi jëm ci ahkaamul mawlud mooy yi jëm ak yi naka léegi est-ce que ñun suñ protocole sénégalais yi ñuy def est-ce que loolu lépp ci affaire yi la am voilà ak tamit est-ce que mooy yi jëm ci yooyu daal est-ce que dit man naa judd ñu tudd ko tey xam nga kii waxu la ne dane dafa judd ñu indil ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu daal di koy tudd nga waxul dafa xaar sept jours mooy est-ce que sept jours forcément il faut attendre sept jours wala nit mën naa juddu tey ñu tudd ko tey loolu ak yooyu ak li ci dem li ci jëm ak euh, yooyu atte yeeg tur yeeg yooyu insha allah bu ñu àggee foofu dinañu ko def loolu mooy gën a approprié yo maanaam euh, ak atte yi jëm ci yooyu ak aqiqa tamit insha allah taala kon mu ne moom nag bi nga xam ne ci la muy imaam ibnu Zubayr Abdullah Abdullah ibnu Zubayr di doomi az-Zubayr ibn al bi nga xam ne ci la commencé dëgër yaayam da ko yóbbu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu jaayanteeg moom ci ndigalu az-Zubayr ibn al-Awwam di baayam bi mu fa demee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di jaayante ak moom daal di bi mu ko gisee muy ñëw xale bu ndaw mooy nekk xale di ñëw mu xool ko di ay ree mu koy re mu reetaanloo ndax am na benn riwaay dañ nekk gone yi mooy doom yi saxaaba yi saxaaba yi ci seen bopp seen doom yi dañu bëggoon surtout temps yi ñu ci nekk tout temps ñu dem jaayante yonent mi alayhi salaatu salaam léegi mu nekk ñu dajale leen ñu dajale leen mais xale yi bi ñu leen indee ñu gis yonent mi alayhi salaatu salaam ñoom ñëpp ñu xaw mel ni ñemeetuñu quoi kenn ñemewu la avancé rek Abdullah ibn Zubayr daal di waaxu rek jóg dem wut si ko yonent mi alayhi ne kii de doomu baayam la <laughs> mooy na Zubayr noonu la meloon gisoon nañ bi ñuy def tarjumaam radiyallahu anhu mu ngi tuub këne euh, am na ci wax yi te doomam bi Urwa ibn Zubayr wax ko nee na huit ans la amoon bi mu déggee ñu ne kuffaaru Quraysh ni biñ nee Quraysh foofu dañu kidnappé yonent bi alayhi salaatu xale bu ndaw la ma dix ans wala yooyu jaaseem la yor ne fa mu ko dégg fa laa jëm dem agsi yonent sallallahu alayhi wasallam gis ko ne ko ne ko Zubayr looy doy sa jaasi mu ne ko damaa dégg ñu ne dañ laa kidnap mu ne ko léegi loo ko boo ñëwoon looy def mu ne ko ma ñëwoon boo fekk naa ko rey <laughs> mën ne ko déedéet dara dalu ma te gone la woon mooy matul woon sax ay 12 ans lool ci la yemoon war wa moo tax bi mu gisee mu def lool mu ne kii de doomu baayam la ndax tamit euh, c'est ci seen yaay tamit la jóge ndax seen yaay di ah, euh, yaayu az-Zubayr ibn al-Awwam di Safiya bint Abdul Muttalib moom euh, yar bu dëgër bu rigoureux la ko doon yar ndax daroon wax ne dama bëgg mu nekk jàmbaar mooy ay yaay may ma ñeex yooyu yarewu ko noonu de yar bu metti la ko doon yar doon ko teg ay yu metti te gone la woon mu ci bu ñu waxee mu ne man dama bëgg mu nekk ku dëgër mu nekk góor ëllëg moo taxit c'est normal moom mu mel noonu comme baayam moom Seydina Az-Zubayr euh, Abdullah ibn Zubayr bi nga xam ne nag ci la juddu euh, moom da ngay gis ne kon ci tuut tànk yi la bokkoon moom nag dafa bokk ci al-abaadilatul arba'a mooy euh, ci xam-xamu xadiis ñi ñu naan ñooy ñeenti Abdallah yi nga xam ne dañu am yi particularité boo xam ne ñoom ay saxaaba lañ seeni baay ay saxaaba lañ te ay gone lañ woon bu yonent bi alayhi salaam di génn àddina moom imaam Abdullah ibn Zubayr la euh, <coughs> Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Amr ibn al-As ñoom ñeent ñooñu ñoom lañ naan al-abaadilatul arba'a ah, euh, Abdullah bi yonent bi salaam génnee àddina euh, maamam ne fi nga temps yooyu gone la mooy moom euh, bi yonent ma lay sarsam bi génn àddina dix ans la après deux après ginnaaw gi mais fekke na Yarmouk muy xeexu Yarmouk demoon na mooy gone la woon bi amoon fële ci Sham euh, Syrie ghazwatu Yarmouk moom Abdullah ibn Zubayr malgré gone la woon ci jamonoy maamam di Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum fekke woon na ko àndoon ak baayam az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag dafa nirowoon ak maamam moo tax baayam da ko doon wax naan az-Zubayr naan ko yow yaay ki gën a niroog sa maam Abu Bakr nit ñi yaay ki gën mooy dafa niroo woon boo gisoon dangay ngay foog ne mooy ne da xam ne kii kii kii doomam la mooy mooy sëtam la ah, moom nag Abdullah ibn Zubayr dafa newoon koo xam ne ku amoon kàttan la malgré ci bind nii comme maamam la mooy dafa nekk koo xam ne dafa xaw dafa sewoon mais boroom kàttan la woon ndax yonent mi alayhi salaatu salaam fan la jële kàttan goog dafa masa def xijaama mooy daal di eh, am nañ koy waxati wolof sax nañ koy waxati eh, mooy di kii deret ji di kii ngir wàññi deret yi léeg-léeg ijaama nuñ koy woowee waaye waaw en tout cas mooy moo xam nga nit dangay gis surtout yenn tàngoor yeeg yu mel noonu bu amee hmm. moo tax gis nit ñu bari di génn deret hmm. loolu nag araab yi dañ pour kii yooyu dañ doon def xijaama bu dañ doon kii am ñoo xam ne nag ay de loolu lañ manoon seen spécialiste dañuy génn deret yi nga xam ne dañ koy wàññi dindi ci ay moyens ay techniques yu ñu doon def moom nag yonent mi alayhi salaatu salaam da koo masa bi mu defee lool euh, dane ko imaam al-Bayhaqi moo solo xadiis bi naka noonu imaam euh, Abu Ya'la mu ne yone mu ne Abdullah ibn Zubayr deret joon mu jël ko ne ko demal demal nga tuur nga nga nga tuuri ko mu mu mu jàdd rek daal di ñëwaat yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko fo ana ana li ma la deret di foo ko tuur ma ne ko tuur waa tuur naa ko damaa xool fu gën a sori fu gën làqatu fu ma trouvé laa ko tuur mu ne ko xam na boo demee danga koo naan mu ne ko waaw dama naan ko naan <laughs> mu ne ko waa ah, naa ko de nga ko nag nit ñi nag yoboo ñu moytu la tey nga moytu nit ñi moo tax doole do moo moo tax nit ñi doon wax naan doole ji mu amoon ci deret jooj mu naanoon ci la ko jële ndax tamit dafa noon koo xam ne boo kàttan la même boo ko gisee mooy doo ko foog nit la koo xam ne boo ko gisee dangay ngay foog ne non non kii moom kii kii kii kii nii kii kii kii bu ma koy bu ma koy dugg muy muy daan mais boo ko duggee daay tooga ah, tellement kàttan ji mu amoon euh, am na nag ci benn riwaaya dane yeneen ci maanaam saab saab ko safara du la laaj du la laal mooy ku naan loolu loolu gisoon nañ ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom yonent ma dafa tuur ndox ñu naan ko comme ay man mu ne ko nag na la leer ne feebaru biir dootu la dal moo tax feebaru biir masu ko dal moom yaay ummu euh, sayyidatu ummu ayman radiyallahu ta'ala anha wa arda moom nag imam ibn Zubayr bokkoon na ci li mu woon mooy nit la koo xam ne bu doon julli dangay foog ne aw matt wu taxaw la mooy tellement ni mu doon amee xushion teewlu ci jullee mais dangay foog ne mais kii non kii est deewul sax dangay fom ne waa ji dafa dee tellement du yëngu moo tax nekk na ci ci ci ci kaaba gi foofu di julli gars yi di di foofu mooy seen man janix yooyu genre yi ñuy catapulte yooyu di duur bëm mooy booy comme romain yi booy seet seen film yu yàgg yooyu niñ doon dugge ci dëkk yi léeg-léeg buñ gisee yenn forteresse yi dañ doon yor loolu di ko wëndeel benn kii jël ay xeer yu rëy yu wëndeel wëndeel ak dóor bu ko defee mur yi boo may lañuy toj yu mel noonu nag la xajjaaj doon fëgg ci kaaw yi bon <laughs> moom moom bu mu doon julli affaire yi daanu yëgu ko sax tellement moom noonu la meloon mais tamit doom ji tamit Urwa noonu la meloon maanaam doom ji frère am di Urwa tamit noonu la meloon ba moo tax ba mu feebaree am feebar ci tànk bi gars yi ne kii mu ne kenn du ma kenn ko gars yi ne dañ koy amputé rek médecin bi ne amputé rek ko fi sës mu ne ah non man kenn du ma amputé ne non bàyyi leen bu muy julli rek mbo euh, waa këram ne bàyyi leen bu muy julli kii buy julli dara du ko yëg muy julli ñu dagg tànk bi yëgu ci daa mu pare xool ne mais ana sama tànk bi gars yi ne ko dagg nañ ko comme que kii mooy ne ñoom noonu lañ melo moom Abdullah euh, ibn Zubayr noonu moom bu doon julli da non naan kii tellement li nga xam ne noonu la doon teewloo ci julleem loolu nag du lu yomb yal nañu ko <laughs> buur yàlla may ah, moom nag ginnaaw gi bi nga xam ne xulafaa ur-raashidun yi génn nañu àddina moom fa même jamonoy Seydina Usmaan bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ubbi Ifriqiya Ifriqiya buñ ko waxee mooy surtout Ifriqiya mooy mooy Tunisie Tunisie lañ doon wax Ifriqiya euh, léegi après nag dañ ko tuddee continent bi yëpp ñooy Afrique mais Ifriqiya en buñ ko masoon a wax mooy Tunisie xam nga moo tax bul dégg ñu naan fathu Ifriqiya nga foog ni mooy l'Afrique du Nord mm-hmm. non ndax Égypte yàgg na dugg ci l'islam mm-hmm. te fathu Ifriqiya jamono yi Seydina Ousmane la radiyallahu anhu l'an 27 l'an 27 ci jamono après gàddaay bi ci lañ ubbi euh, Ifriqiya muy Tunisie lañ ci jublu pas Égypte duñ ne Afrique du Nord ndax Égypte mu ngi foon mm-hmm. mooy ñoom moom mii ak ñoom Ibn Abdullah ibn euh, Abis Sarh ñoom ñoo ubbi foofu te gars yi bi ñu amee problème pour dugg ci euh, que ne bastion gars yi mooy ñu dëkkoon foofu moom mooy ki nga xam ne moo dem waa ji ci boppam moo ko rey mooy c'est que jiite woon dëkk bi ci boppam moom moo ko rey ne gars yi man ngeen agsi après mu dem wax Seydina Ousmane radiyallahu anhu déggal ko ne ko ubbi nañ ya ubbi nañ foofu yàlla may nañu ngañaay ginnaaw bi bokkoon na nag ci ñi gënoon a jege Seydina euh, Ousmane bokkoon na tamit ci ñi nga xam ne ñoo doon bind alxuraan bi ñu koy bi kiiwaat Seydina Ousmane Zayd euh, Zayd ibn Thabit ak moom mi ci la woon la boole woon ne leen ak ñeneen ne leen ngeen defar masaaxif fi muy ngeen bind ci euh, dajale alxuraan bu ngeen ci amee problème nag entre luxa yi ndax dafa wute façon mooy luxatu biir araab yi dañu wute mu ne bu dee da ngeen am lu ngeen wute ngeen def ko ci luxatu Quraysh mooy waa Quraysh ñoom bokkoon na ci ñu liggéeyoon lool moom Abdullah ibn Zubayr keroog tamit bi nga xam ne ci la gaa yi jóge na la ñëwoon doon fàtti Seydina Usman ibn Affan radiyallahu anhu moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko doon défendre ba proposé ko woon yoo xamante ne ni Seydina Usman ne ko non non man kenn man duma nangu ñuy reyu bakkan ndax man loolu waxoon nañ kañ yàggul de euh, yàggul ci tarjuma yi ñu gis bu yàggul këni xoolal rek ni ñi l'islam yar dëgg ni ñu mel ak par ak ñun suñu ñi jiite suñu réew yi léegi hmm. rawatina Afrique ni ñuy accroché woo ci pouvoir tax ay ger civile di am ndax yow sa fauteuil nga garder sa yoon newu ci nga xam ne nekk militaire moom léegi lenn la tu tu ou on te tue amatul choix amatul sax ay di xalaat dem liggéey ñëwaat de mooy booy yow sa lépp mooy ku ma rayaate wala ñu ray ndax lan ngir fauteuil yu benn nit Seydina Ousmane radiyallahu ne kenn bu ma nangu ñu rey benn bakkan ndax man ñoom Seydina Al-Hasan ak ñëw ak ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ma ne yéen yàlla leen yàlla fay mais bëgguma kenn yëkkati fi gànnaay voilà mooy ni moom mii ci la war Seydina Usmaan ne ko non non man du ma malgré lépp mais bàyyi leen lu yàlla def noonu la mais kenn man du ma nangu ñu rey bakkan ndax ndax daal man Usmaan quoi loolu moom du ko def wallaahi ñépp dee woon ngir moom jaroon na mais loolu la mooy ñooñu la l'islam yar mooy ne ay affaire ay fauteuil yooyu yooyu taxulee na jóg yooyu est-ce que xeetu yonent ci ma lay sa dëkk nit ñi di dee ngir yow est-ce que loolu ko xellu mais dém nga ko ay ay buru buru dee yooyu mais danga naan mais nii est ngir yow sa fauteuil gars yi nekk guerre civile sa yoon newu ci massacre yi du la sax du la sax interpeller moom Abdullah ibn Zubayr lool la ko bokkoon na ci ñi Seydina Usmaan waxoon lool na ko déedéet moom nag Abdullah bii moom la moom lañ doon dàkkantale ak Sayyidatu Aïsha nga Aïsha dañ naan ko ummu Abdullah ndax da ko soppoon sopp goo xam ne ndax defalaa laaj ma mi alayhi salaatu wa kañ lay kii mu ne ko nga jël dàkkantalu mooy Abdallah Abdallah moo tax da ko soppoon sopp goo xam ne presque soppuloon à part yonent mi alayhi salaatu ak baayam ku mel ko à moom moom la gënoon a sopp ci nit moo tax ñu ko doon wax ummu abdallah xam nga yaay samul doom mais dañ moom loolu mooy dàkkante la ummu abdallah mooy yaayu abdallah bu ko wax abdallah ibn bii la te pourtant magam moo ko jur muy asma bint abi bakr euh, fekke woon na euh, jamal demoon na demoon na tamit euh, euh, waa Jamal demoon na naroon foog bokkoon na sax ci ñi xam jàppoon nañ ne keroog dee na mais bi yaa Aisha radiyallahu anha tellement dafa koon biñ ñëwee ne ko gaañ bi ndax dafa foogoon ne na àddina bi mu ki ñëw ne ko non moom seet dane nañ ko ko seetal est-ce que gaañu na am gaañu ñu seet ko gis ne dund na ki ko ki ñëw ne ko deewul dix dix mille à peu mooy dix mille ci ay diinaar la ko may ngir ngir rek ko nouvelle bu neex bi mu ko jox na ko Abdallah deewu léegi euh, moom Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu ginnaaw boobu mooy léegi mu def Seydina Muawiya radiyallahu anhu ginnaaw gi bi mu génnee àddina Seydina Yazid di doomam ji Yazid ibn Muawiya la Seydina Muawiya tegoon mu nekk ki nekk njiitu jullit ñi moom d'accord ci woon mais ginnaaw gi Yazid dafa gaaw génn àddina moom mu nekkoon Makka Abdullah ibn Zubayr Makka la ne woon ba pare nit ñi jaaye mu jaaye nit ñi jaayanteeg moom xilaafa mooy léegi gars yi d'accord ñu ne non Yazid moom duñ d'accord non Yazid non ñu jaayanteeg moom daanaka dëkk yu bari ba mu des une partie de Sham mais ginnaaw gi euh, Marwan ibn hakam daal di gañe foofu yépp daal di ñëw moom laata muy mooy saccagé wiñ saccagé woon Médina hmm. rey fa saxaaba yu bare bare bari saccagé foofu jamono jooju la gaa yi doon euh, dóor foofu def fa lu lu leen neex rey fa saxaaba yu bari fa lañ fa leen rey après ñu jóge foofu dem Makka fekk moom Makka na woon moo jiite foofu Euh, gaa yi biñ ñëwee entre temps mu moom mu génn àddina mooy Marwan doom ji di Abdul Malik nekk xalifa bi mu ne Hajjaj daal di fi euh, nekk ki nga xam ne moo moo yoroon armée yi moo jiite foofu Abdullah ibn Zubayr nag radiyallahu anhu moo tax boroom xam-xam yi naan moom ci xilaa ci xulafaa yi la bokkoon ndax diggante Seydina Muawiya bi mu génnee àddina entre Yazid ak am na sax période bu ndaw benn doomu Yazid Muawiya ibn Yazid kooku mooy dañoo yàggul hmm. moom dafa newoon xel xel xalifa boo xam ne nit nit dëkk Irak euh, Madina Makka Misra ak une partie de Sham ñëpp d'accord ne mooy xalif mooy xila mooy xalifa mais ginnaaw gi la Marwan ibn al-Hakam daal di dominer ñoo ñëpp yónnee ay armes Médina yónnee ay Makka entre temps rek dafa tojoon kii bi mooy kaaba gi da ko defaraatoon ndax yaay Aisha radiyallahu anha dafa dégg mu ne ko mooy xadiisam bu siiw boobu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane woon dane yaay Aisha radiyallahu anha woon de sa waa ñoñ ñii seenu dugg seenu njëkk yéex a dugg ci lislaam dañuy teelu dañuy dóor a dugg ci lislaam bañ burul woon loolu konoonte kon damay toj kaaba di tabaxaat ko ci ni ko ma Ibrahima tabaxe woon ci fondement fondation yooyu ndax ci la ko ne woon kaaba gi nii mu mel nii matul moo tax nga kaaba gi ngay gis benn lu mel ni benn arc fi naan xijru Ismaïl loolu ci biir la woon mooy xam nga léegi ci biti la mooy loolu mel ni benn arc bu def ni benn mur bu mel ni bu xaw a def benn arc loolu ci biir kaaba gi la woon mais comme que Quraysh bi ta yooyu bi ñu koy tabax comme ni gisoon ci début ba hmm. euh, seenu xaalis dafa matul woon ñu yemale ko foofu mu ne woon budul woon damay bañ toj ko après gaa yi dóoru dugg ci l'islam waa Quraysh ñii daal di tubbi ne non kon moom wala moom ñu ne ndeka moom dafa lii diineem ji mu doon woo yëpp benn lenn rek la soxla woon mooy toj kaaba gi defare ko ni mu ko neex mu ne budul woon loolu kon dinaa ko toj defaat ko kon ni ko maam Ibrahim defoon alayhi salaatu wassalaam Abdullah ibn Zubayr nag ñu déggee lool moom léegi mu ne non waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu doon bañ amul ñun ci ñun fii mu ne mu mooy ne ñun problème boobu posé tout kon nag comme que loolu la bëggoon kon ñun lool la ñuy def mu toj kaaba ji temps yooyu nit buñ doon doon buñ doon tawaaf mooy doonuñu woon mooy mur yi neew loolu tamit day wane ne kaaba gi tey par exemple buñ tojoon lépp kenn du ne noo aji màkka ji kon c'est c'est fini déedéet fini wura ah. boo demee fekkoo fa dara sax mooy affaire yi noonu da nga koy wër da ngay wër noonu mooy nga wër mooy mbir bi ne fee nekku fi mooy léegi ñoom noonu lañ doon def doon ko bi bi tabax bi pare nag entre temps gars yi ñëw bombarder foofu yépp daal di koy jàpp rey euh, kii nag Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu doon na ko wax ne ko ne ko Abdullah ne ko Ibn Zubayr ne ko bàyyil bàyyil yi mooy génnal ci affaire yi ñii affaire yi bàyyil waa ak seen ak kii bi yow bu ci sonn mais moom moom nangu gisewu ko woon na que ne non ndax ñépp ñii ñépp jaayanteeg man ak yooyu tekkee tamit il était légitime gars yi mais gars yi dañ ko dañ koo rey mais bi ñu rey koo pare daal di koy wékk mais xam nga pour wan ne gars yi gis nga ku fi defati dara mel kii nii lañ lay def mooy ñu rey koo pare wékk ko ci bi ci biti dëkk bi ci ma màkk foofu ah ndax moom de toute façon looloo gën a ndaw ci lu mu def quoi moom moo ñu bari la rey moom léegi euh, moo tax Abdullah kii comme riwaay bi nekk imaam Muslim euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi mu rombee dafa robb ñu ñu gis fi ñu ko wékk noonu mu ne assalaamu alayka aba xubayb dañ ko doon dàkkantalam tamit amoon na abu bakar ak aboo wax ko ñetti yoon ne ko wax dëgg lii lii de laa la doon bañal lii laa la doon bañal lii laa la doon mooy lii lu mel nii laa la doon bañal ndax gaa yi ñoom bañuñu ci dara ñoom gaa yi ñoom gis nga seen affaire yi seen nguur yi xeet bañuñu ci dara lii laa la doon bañal noonu lañ ko fee la génn àddina ci l'an 64 euh, ginnaaw ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, no l'an 63 dafa am ñu ne 64 mais li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy l'an 63 mooy ci la génn àddina ci la ko xajaaj daal di raye foofu la màkkatal mukarrama zaada tashrifan wa takriman kon foofu la génn àddina moom seydna abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima